bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñi déglu seen rajo ci seen jataay bi ñu tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu bi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu nangul leen te nangul nu noo ngi del siwaat ci seen jataay bii di riyaadu saalihiin tey war a nekk sunu ñetteelu daje ñaareelu daje bi ñu ngi taxawoon ci euh, istihbaabu i'aadati salaam ala man takarrara liqaa'u te mooy baamtu nuyoo ci koo xam ne kii seenu daje dafa baamtu baamtu nuyoo ci koo xam ne seenu daje dafa baamtu sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ida laqiya ahadukum axaa falyusallim alayhi koo ci xam ne daje nga ak sa mbokk nang ko nuyu mu ne su fekkee ak garab daa dox seen diggante wala miir mbaam montagne ngeen dox ba dajewaat nga nuyuwaat ko foofu lañ woon ci démb ñu war a tey ci istihbaabu salaam iza daxala bayta sopp nañu nuyoo su duggee këram maanaam ku dugg ci kër ku ne sopp nañu nga nuyu waa kër ga sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi wax ci alquranul karim suratu nuur aaya juróom benn fukk ak benn fa iza daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum taxiyatan min indillahi mubarakatan mu ne su ngeen duggee kër su ngeen duggee kër ak kër gu ngeen mën a dugg buyutan ñëw nga ci kër gi fa sallimu ala anfusikum nuyu leen ña ngeen fa fekk alxuraan nag jëfee ibaaram nuyu leen seen bopp ndax yàllaa ngi jàngale foofu ne ki nga fekk ci kër gi mu toog jàppal ne moom moomu mooy yow yow tam mu jàpp ne yaay moom moo tax mu jëfandikoo baatu ala anfusikum ngeen nuyu seen bopp nuyu sa bopp daal mooy ki nga fekk ci kër gi jàppe ko sa bopp waaw jàppal ne daal ayib ju ci moom mi ngi ci yow sikk su ne ci moom mi ngi ci yow soo ko sikkal sa bopp nga sikkal moo tax boo ñëwee nuyu ko mel ni da ne nu ma koy nuyoo mu ne taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba mu ne nuyoo boo xam ne ci yàlla la jóge bu mu doon nuyoo bu jóge ci ñun suñuy biir ndax su nuy nuyooy bopp nuyoo bi yàllaa ko gën min indillahi nuyoo bi jóge ci yàlla nag tay mubaarakatan dafa barkeel tayiba dafa dafa teey mooy asalaamualeykum wa rahmatullah ak wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ak lu ca tege barke ji ci nekk mooy ak ñaan la ni ñu ko waxoon ci mbind bi weesu yaa ngi ñaanal sa mbokk mi euh, jàmm yàlla barkeem yépp wàcc ci kawam moom tam mu delloo la ko moo tax sunu borom ne min indillahi su nee nag su fekkee min indi laay dafa jóg nag daf cee jóg mooy min indi anfusikum muy sunu nuyooy bopp yi xam ngeen ne day daal di tasaaroo tasaare nu ndax ni xaalpulaar yi di nuyoontee boo ko ni séeréer si di nuyoontee bokkut ak ni anglais yi di nuyoontee bokkut ak ni français di nuyoontee ak ni wolof yi di nuyoontee moo tax nuyoo bi nga xam ne moom la sunu borom tabaaraka wa taala yónneenu moo nu mën a boole waaye suñ jëlee yenn nuyu rek daal tasaaroo waaye bu ñu nee asalaamualeykum loolu moom adduna si yépp mën nañ koo bokk képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah daal bokk ci euh, biir nuyoo boobu nga xam ne mooy asalaamualeykum waaye wolof moom ñaare du wax baatu asalaamualeykum ndax noonu ñu koy araabale def alif laam daal di bindug siin daal di koy sàdd nga xam ne mooy jàng da ngay ixfa laam gi doo ko tuddaale nga ne asalaamualeykum xam naa professeur boo ko français doon bind damaa yaakaar na ñaari es lay def asalaamualeykum waaye ñun dañ fay bàyyi aaja bàyyi es bu njëkk bi daal di ne salaamaaleykum su ko defee ki lay fay moom it du wax wa aleykumus salaam moom it day wax rek maaleykum salaam salaamaaleykum li muy tekki mooy yàlla bu ngeen am jàmm moom tam bu la waxee maaleykum salaam mooy yéen it yàlla bu ngeen am jàmm xam naa looloo tax penc mi jàmm jafe fi lool tabarkalla fitna juñ génn rek dugg ci jëneen fitna ndax ndekete ñun ñëpp kenn ku nekk yaa ngi ñaanal sa borom sa morom yàlla boo am jàmm xoolal ñii tase rek bu set rek ku ne naan sa morom salaamaaleykum kee ne ko maaleykum salaam loolu tabarkàlla bu fekkee penc mi ku ne nga ñaanal sa moroom yàlla boo am jàmm moom it la yàlla boo am jàmm yaakaaruma jàmm yomb fi su fekkoon ku ne day wax sa bopp sa mbokk assalaamu aleykum yàlla na nga am jàmm moom it mu ne wa aleykum salaam yéen yàlla ngeen am jàmm ñuy dox jàmm penc mi yépp day fees dell ak jàmm waaye su fekkee ne tabarkàlla ku ne yaa ngay ñaanal sa moroom jàmm bay dox ba noppi dox lu ko fitnaal yaakaaruma penc mi bari jàmm istihbaabu salaam isa daxala bayta ginnaaw laay jooju imaam Nawawi jële ci suuratu nuur aaya juróom benn fukk benn mu daldi jël benn xadiis ci bunt boobu bu jële ci anas ibnu malikin radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko yaa bunayya ala ahlika fa sallim yakun baraka alayka wa ala ahli baytika rawaahu tirmizi wa qaala xadisun xasanun saxiix sallallahu alayhi wa sallam def anas yow sama ndoom si yaa bunayya yow sama ndoom wooye ko wooyin woo xam ne wooyinu yërmande la wooyinu mbëggeel la yaa bunayya mu ne ko soo soo duggee sa kër soo duggee sa kër fekk fa say doom fekk fa say soxna fekk fa say surga fekk famille bi yépp fa sallim na nga nuyoo boo ñibbisee sa kër fa sallim na nga nuyoo loolu xam naa ne mi ngi koy jàngal góor ñu baree bari am na góor ñu baree bare bari bu ñu liggéeyee ba wàcc buñ ñëwee seen kër duñ nuyoo am na góor ñoo xam ne baree bari bu ñu ba wàcc buñ ñëwee seen kër duñ nuyoo am na ci ñoo xam ne dañuy jaay waa kër gi fulla am na ci ñoo xam ne dañuy defe ne bu nooyi baree waa kër gi yab leen ndax am na góor ñoo xam ne bu ñu génnee seen kër jàmm ji ñuy nekke ak tabarkalla kaf gaak ree gaak may xaalis ak yooyu bu ñu ko doon def seen kër xoloo du fa am waaye bu ñu génn bu ñu ne kër gi asalaama du wax sax asalaamaaleykum bu ñu ne bañaax ci kër gi laa bëgg a wax bu ñu ne bañaax ndeysaan seen jabar yi njëkk am problème xale yi tasaaroo kenn ku nekk làqu lu tax gendarme kër gi ñëwati na loolu lañ koy tuddee moo tax léeg-léeg gis ci koy tukki ñuy wat ci ca tànk ya di ñaan yàlla yàlla bu mu gaaw ñëw te yàlla bu mu fa dee euh, sallallahu alayhi wasallam loolu lay wax ne góor guñ dul góor guñ dul namm baaxoo góor guñ dul gàttandu baaxoo <laughs> góor goo xam ne bu tukkee kenn du ko namm ci kër gi ak góor goo xam ne gii bu tukkee ba ñibbisi kenn du ko gàttandu kenn baaxu ci ak góor goo xam ne gi bu ñëwee ci kër gi benn xale du du ko yéeg loolu tam baaxut kon ku ñibbisi sa kër sallallahu alayhi wasallam nee na anas fa sallim na nga nuyoo na nga nuyoo soo agsee nga daal di nuyoo teg sa saak bu fekkee saak nga yor teg say bagage bu fekkee moom nga yor waaw nuyu sa soxna nuyu xale yi nuyu jànq bi ci kër gi sax jànq bi daan mi nuyu ñépp tabarkàlla waaw kaf ak ñii eh, tabarkalla nangam nangam nee na soo defee loolu yakun barakatan alayka nekk barke ci yow barke la ci yow ndax dana tax waa kër gi ñeme la barke la ci yow ndax dana tax waa kër gi ñuuxu barke la ci yow ndax dana tax kër gi jege la wa ala ahli baytika barke la ci waa kër gi it barke la ci yow barke la ci waa kër gi waaye ñëw sa kër rek bonjour teg sa saag daal di jaaxaan wala bonjour teg sa saak dugg sa néeg ubbi sa journal di lire mbaa taal seetaan ko wax nga ne ko eh déglul kenn mënu fee seetaan télé wala kenn mënu fee lire loolu l'islam bëggewu ko noonu dafa bëgg boo ñëwee nga nuyoo léeg-léeg gis ñoo xam bu ñu wàccee seen soxnaa ngi fi wala bu seen soxna wàccee fekk leen fa bu leen joxee loxo sax daanaka duñ jël ñoom it bu ñu loxo daanaka duñ ko jox loxo te moom moom moom loxo bi moom maanaam buñ dee joxe loxo ci moom la gën a yaye waaw bu bu wàccee boo amee soxna suy liggéey bu wàccee ak coonoom wàccee nga wàcce coono bi waaw na moon naa la foo nekkoon war nga gaa wàcc nangam nangam wax yooyu ngay wax dafa am lu baree bari lu muy wàcce ci coono bi nga xam ne moom la yendoo ku góor noonu ku jigéen noonu kon nuyoo boobu looloo tax sallallahu alayhi wasallam di ci junj barke boobu nga xam ne moo ci nekk alayka wa ala ahli baytik hadis boobu Tirmizi yi nettali na ko nee na hadisun hasanun sahih mu ñëw ci beneen bunt assalaamu ala sibyaan nuyu xale yi assalaamu ala sibyaan nuyu xale yi xale ci kër mooy mag mu ndaw waaw xale ci kër mooy mag mu ndaw moo tax boo ñëwee ci kër boo nuyoo ti nuyoo xale yi dañ lay def leen di metti moo tax ñaari booy nuyoo rek nga seen xale yi tàllal seen loxo ñoom it loolu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon na ko xel ñu jële ci anas radiyallahu anhu mu ne marra ala sibyaanin fa sallama alayhim wa qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anas day dox ci ci madina ba mu yàgg mu romb ay xale daal leen di nuyu assalaamu alaykum xale yi ne ko wa aleykum salaam wa mu ne waaw nii la yonent bi daan def moo tax moom mu def ko gis nga xale bi nga xam ne fitraam fitraam walbatikoogut laa tabdila li xalqillah nga xam ne mag ñi wàllaguñ ko seen virus yi <laughs> xale boobu boo ko nuyoo mu fay la boo ko yónnee mu dem boo ko teree mu bay li feeg nit ñi wàllaguñ ko seen virus yi mag ñi moo tax xale yooyu bu njëkk fii ci suñ pénc yi soo masaan romb xale ñuy fubal boo ne assalaamu aleykum rek xale yi ne la wa aleykum salaam daal ne place sur ñoom ñu taxaw fañ taxaw ki yor bi daal ci tag tànkam daal di may paa bi ba mu jàll loolu la xale yi daan def boo leen nuyoo rek ñu ne sur place waaye léegi nag ñi nga xam ne duñ nuyu xale yi ñoo tax léegi xale yi defatuñ sur place da ngay romb rek xale yi continuer football léegi léeg sax ñu dóor la bal bi léeg-léeg nga yenu daram bal ba dal ca wala yu demee ni ki yooyu parce que dañoo bàyyi nuyoo bu am solo boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom bu rombaani xale da leen di nuyu ñun nag fi ne dañoo defee ni nuyoo yu bari yooyu ku yi moo koy def waaw ñun lu garaaw la ñuy def nuyoo yu bari yooyu sallallahu alayhi wa sallam daan def ñun dañoo defee ne ku ku di moo koy def bu ngeen nekk ci saal bi nga dem ci bitig ba jëndi tàngal del si daan ne assalaamu aleykum ñu la wa aleykum salaam nga ne e fàtte naa pasti damay attaaya daa delluwaat ci bitig ba jëndi pasti boo dellusee boo ne assalaamu aleykum nogoy lay njëkk a xool ne la nuyoob name waaw wala sa nuyoo yi bari na te kat loolu la yonent bi jàngale sallallahu alayhi ci hadis bi nga xam ne moom la ñu weesu te Abu nettali ko ci bindub démb ba ci bindu démb bi muy hadis numéro 865 loolu la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam kon buntu boobu mooy nuyu xale ay xale boo leen fekkee ñu toog sallallahu alayhi wasallam mi ngi jàngale ne des leen a war nuyu mu ñëw ci beneen buntu muy salaamu rajuli ala zawjatihi wal mar'a min maharimi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat la yaxaafu l fitna bihinna wa salaamuhunna bi hadha shart mu ne buntu boobu day jàngale euh, góor nuyu jabaram euh, jigéen nuyu ñi nga xam ne ay mbokkam lañ yu ko munta takk nuyu jaambur bu jigéen wala ay jaambur yu jigéen yoo xam ne ragal luñ ca fitna euh, loola lañ ca sartal loola lañ ca sartal euh, ndax am na ci góor ñi ñoo xam ne dañoo am faiblesse boo leen nuyoo nuyoo ci leen rek ñu defee na nobel dugg na boo leen nuyoo nuyoo ci leen rek ñu defee ne nobel dugg na daal di tàmbalee wut ay yoon ak ki pexeek yu ni deme jël nañ ci Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu mu ne kaanat fiina imra'a kaanat fiina imra'a ta'xusu min usuli salq fa tatra'uhu fi lqidr wa tukarkiru xabbatin min sha'ir fa isa sallayna aljum'a wa nsarafna nusallimu alayha fa tuqaddimuhu ilayna Sahl ibn Sa'd nee na radiyallahu anhu mu ne amoon na jënn jigéen am màggat la woon mu nekkoon ca koñ ba <laughs> nee na jël kaan taxusu min usuli salq daf daan jël ay mat wala boog daf daan jël ay ay yëf ay doom ay doom yu nuy baxal xam naa bu doon ñun comme xamuñu baat bi nu tekkee ko gajaanga wala ñebbe fa tatru fil xidri di ko def ci cin la bu ko defee ci cin la wa tukarkiru xabbatin min sa'ir nee na mu mu feddlee ko ay feppi sa'ir mel ni koo xam ne da koy laax mu ne buñ jullee ajuma ba noppi ba tasaaroo jaar fa nuyu ko mu séddale nu ko waaw mu séddale ko hadis boobu rawaawul Buxaari lim ci waxee rek mooy ñoom daanañ ko nuyu jaar fa nuyu ko asalaamu aleykum wa rahmatullah soxna sa fay leen jox leen loola mu togg ñoom tam ñu seddoo ko bu ko defee bu ñu ko séddoo eh, kenn ku nekk jël sa wàll lañ fay jàngale mooy nuyu boobu ñu koy nuyu si moom soxna soosu moom màggat moomu di togg toggam googu par ma ji jot waaw ñu jële ci ummu haani faaxina bint abi taalibin radiallahu anha mu ne ataytu nabia sallallahu alayhi wa sallam yowm alfath wa huwa yaxtasilu wa fatima tasturu bi thawbin fa sallamtu wa dhakarat alhadis Ummu Haani nee na benn bis ñëw na kër yonent ba sallallahu alayhi wa sallam fekk muy sangu mu nuyu ko li mu mooy jigéen a ju nuyu góor nuyu bi nag ba tey waxul ma jax ko loxo ndax boo déggee ni waxe hadis mooy fa yonent bi nekk ak fa mu nekk loxo ya mën naa ñàkk a jotante te du jotante sax nag nee na ma nuyu ko boobu yax yax tasilu wa fatima tasturu bi thawbin fa sallamtu waaw nee na ma ngay sangu eh, ma nuyu ko kon loolu yuy tekki moom it mooy jigéen a ngi nii nuyu na góor nun nag foofu li ñuy jaawale mooy diw du nuyu jigéen ah kay léegi dañuy wax ne diw du nuyu jigéen loolu njuumte la dañ naan diw du jox loxo jigéen waaw kay waaye diw du nuyu jigéen góor ak jigéen mag ndaw ñépp la ñuy nuyu mu des nag joxe loxo joxe loxo nag lañ yaakaar ne mooy nuyoo moo tax nuy am problème boobu lu jar a jubbanti la nuyoo ak joxe loxo ñaari yëf la nuyoo mooy asalaamualeykum wa rahmatullah joxe loxo nag leneen la mu ngoog moo tax fii nga dégg mu ne waxu yaxtasilu wa fatima tasturuhu bi thawbin fa sallamtu nee na ma nuyu ko rawaawu muslim ba tey ci bunt boobu jël nañ ci asma bint yazid radiallahu anha nee na marra alayna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi niswa fa sallama alayna asma bint yazid nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam daf koo romb te booba moom mi ngi ci biir aw jigéen nee na mu nuyuñu ci biir aw jigéen la ñu nekk yonent bi romb leen daal ne leen assalaamu aleykum ñoom it ñu fay ko abu daawud netti na hadis boobu ak tirmisi tirmisi nee na hadisun hasanun hadis bu rafet la wax jii nag maanaam texte boobu yax bi Abu Dawud yaxu Abu Dawud la beneen texte bi nga xam ne mooy bu Tirmisi nag mooy yonant ba sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjidi yawman wa usbatun min an-nisaa qu'ud fa alwa bi yadihi bi taslim mu ne yonent bi daa romb jàkka ja benn bés mbooloom jigéen ña nga fa toog mu yëkkati loxoom ba nuyu leen sallallahu alayhi wa sallam ñu ci beneen buntu mooy taxrimu ibtidaa'ina alkaafir bi salaam wa kayfiyat raddi alayhim wa istibaabu salaam ala ahli majlisin fihi muslimuuna wa kuffaar bëgguñu koo xam ne kii ab yéefar la nga naan ko assalaamu aleykum danañu jàngit ci bunt bi bu léb yéefar waxee assalaamu aleykum loo koy wax bu fekkee dangaa ñëw ci barab fekk fa ay jullit ak yéefar noo leen di nuyoo abu hurayrat radiyallahu anhu nee na ba sallallahu alayhi wa sallam def ne laa tabda'u lyahuuda wala nasaara bisalaam fa isaa laqitum ahadahum fi tariqin fattaruuhu ila adyaqihi rawaahu muslim alayhi salaatu salaam nee na al wa nasaara bu boo taseeg ñoom bu leen njëkk a wax assalaamu aleykum mukk waaw ku ngeen ci dajal ci mbedd yi na ngeen ko wan mbedd mi noo ko bokk bu ca tànc ma ne am ngeen tànc ko ba ca xat-xat ba loolu hadis boobu rawaahu muslim li mu bëgg wax mooy kenn du gis koo xam ne yahud la wala nasaraan nga ne ko assalaamu aleykum ndax assalaamu aleykum sunu nuyoo la noo ko moom du nu ko du nu ko jox ñépp bonjour nag ak bonsoir ñun ñëpp a ko bokk jàmbaal doon ak ko bokk njokkoo jal ak ngiróppo it ñun ñëpp a ko bokk waaye assalaamu aleykum moom jullit yi dong ñoo ko moom loolu la hadis boobu di jàngale ci wàllu nuyoo ñu jële ci anas radiyallahu anhu mu ne isa sallama aleykum ahlul kitaab fa xuulu aleykum mu ne ahlul kitaab al wa nasara ku la ci wax assalaamu aleykum yow na nga yem ci baatu wa aleykum bul àgg ci wa aleykumus salaam da yem rek ci wa aleykum isaa sallama aleykum ahlul kitaab fa xuulu wa aleykum waaye bul wax wa aleykum salaam da ngay yem ci wa aleykum sallallahu alayhi wa sallam jël nañ ci usaama radiallahu anhu mu ne yonente ba sallallahu alayhi wa sallam marra ala majlisin fii axlaatun min almuslimina wal mushrikin abadati al awthan wal yahud fa sallama alayhim nnabi muttafaqun alayh Usaama nee na radiyallahu anhu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dafa romb woon ab barab nit ñaa nga toog diggante ay jullit ay musirikoon ay jaamikatu xërëm ay yahuud mu ne leen assalaamu aleykum li muy tekki mooy assalaamu aleykum ji ña nga xam ne ñoo ko moom ñoo ko moom ña moomut moom moomuñu ko looloo tax mu boole ko ñoom ñëpp daal ni assalaamu aleykum booba la muy tekki mooy ma ngay nuyu ñi nga xam ne ñooy muslimool majlis yi tabarakallah mbokk yi ak si nañ fara yokkatee jotaay bi ci kanam tuuti ñu wéylaat ko ci li nga xam ne moo ciy tege incha allah yal yàlla nangu leen nangul nu defar seeni mbir ak suñuy mbir te def seeni poos dara in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa wa barakaatu